ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ xadiis Zirr ibn Hubaysh bi nga xam ne moom la jële woon ci Seydina Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhuma mu doon xadiis numéro 19 <coughs> euh, bii passé ñu ngi doon wax ci im ne qaala Sufyaanu ahadu ruwaat càllale xadiis bi ci al imaam an-Nawawi indi jële ko ci imaamu Tirmidi riwaay bi waxoon nañ la imaamu Tirmidi rahimahullah da ko indi ci ñetti bërëb euh, Sufyaan yi Sufyaan ibn na daf ko jële ci waaye naka noon Sufyaan ath-Thawri comme ci euh, Ibn Sa'id ath-Thawri tamit rahimahullah dafa jële même hadith bi ci Aasim ndax ñoom ay mbokku taalibe lañu woon même bu nee ne Sufyaan ath-Thawri moo gënoon a mage ci at waaye ay mbokk lañ woon ci wàllu ko moom ak ñoom ay imaamu Malik ay contemporain la ñoom ñoo doon dundandoo euh, ki na woon Sham euh, euh, Abu Abdurrahman <laughs> kii waay al-Awzaa'i voilà al imaam al-Awzaa'i ñoom al imaamu Shu'ba ñooñu ñëpp ñoo bokkoon jamono ay contemporain la ñoon hadith bi nag. Eh, eh, eh, Seydina Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri da koo jële ci Asim naka noon Seydina Sufyan ibn Uyayna ci boppam jële ko ci al imam Asim voilà te loolu bokk na ci li koy gën a wane imaamu Ahmad waxoon nañ la dafa solo xadiis bi dana haddathana Sufyan ibn Uyaynata qaala haddathana Asim <laughs> voilà mu jële ci Asim mu ne moom imaamu Ahmad mu ne xaddasanaa nettali nañu ki nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Sufyaan ibn Uyayna voilà mu tudd ko mu leer tam kooku mooy taalibe ci imam parce que Ahmad moom ci Sufyaan bii la jële jëlewul sax ci imaamu Maalik voilà ci te bokk nañ dund jamono mais jotewul imaamu Maalik ci wàllu toog jànge ci moom moom al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal voilà Sufyaan bii nag moo doon sëriñam Sufyaan ibn Uyayna xaritu imaam Maalik bii nekkoon Makka moo tax mu ne haddathana Sufyaan ibn Uyayna qaala haddathana mu ne nekk nettali nañu Aasim di Aasim eh, bi nga xamante ne mooy Ibn Bahdala Ibn Abi Najuud ah moom mu ne sami'a dégg na Zirr ibn Hubaysh ki nga xam ne mooy Zirr mooy ñaari Sufyaan yëpp dañ koo jëlee waaye bu wa qaala qaala Sufyaan ahadu ruwaat bii nag. boobu Sufyaan ibn Uyayna la comme li nga xam ne noonu lañ ko reelare woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag insha allahu taala ñu war a continuer tay ci hadith numéro vingt comme ni nga xamante ne nii noonu la ñu ko annoncé woon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala kon muy wax ci hadith bi nga xam ne mooy numéro mu ne waan abi saidin Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan al-Xudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kaana fii man kaana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'iina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala raahibin fa'ataahu faqaala innahu qatala tis'atan wa tis'iina nafsan fahal lahu min tawbatin faqaala laa faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'aalim faqaala innahu qatala mi'ata nafs fahal lahu min tawba fa qaala na'am wa man yahulu baynahu wa bayna at-tawba intaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unaasan ya'buduuna allaha ta'aala fa'budi llaha ma'ahum wa laa tarji' ila ardika fa innahaa ardu suu' فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فخصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط fa ataahum malakun fi suurati aadami faja'aluuhu baynahum ay hakaman faqaala qiisuu maa bayna al-ardayni fa ilaa ayyatihimaa kaana adnaa fa ilaa ayyatihimaa kaana adnaa fahuwa lahu faqaasuu fawajaduuhu adnaa ilal ardi allatii araada faqabadathu malaa'ikatu rahmaan muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin fi saxiix fa kaana ilal qaryati saalihati aqraba bi shibrin fa ju'ila min ahlihaa wa fi riwaayatin fi saxiix fa awhaa Allahu ta'aalaa ilaa haadihi an tabaa'adii wa ilaa haadihi an taqarrabii wa qaala qiisuu maa baynahumaa fa wajaduuhu ilaa haadihi aqraba bi shibrin fa gufira lahu wa fii riwaaya fa na'aa bi sadrihi nahwahaa kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñu fiy andil ci buntu tuub ba léegi ah di dellu ci borom bi tabaaraka wa taala xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro vingt mu ne wa an Abi Sa'id ah. mu koy jëlee ci bàyyi Sa'id noonu la tuddoon mu ne Sa'd ibn Malik moo doon Abu Sa'id moo doon dakkantalam waaye Sa'd la tuddoon ibn Malik di doomi Malik Malik boobu ibn Sinaanin di doomu ku ñuy wax Sinaan al-Xudri ko joowoon ndax seen maa ni daa am ku tudd Xudra waaw moo la ñu am al-Xudri radiyallahu la wax mais baay ji ci boppam saxaaba la woon. muy Malik ibn Sinan Malik boobu saxaaba la woon mooy ash-shahid te wo juddoon nañ ko temps bi ñu gisee xadiisam wa Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ah baayam keroog Uhud lañ faate ñu faat fi nga xamante ne ni mooy ghazwatu Uhudin <coughs> léegi euh, mu ne moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna nabiyallahi kene yonentab yàlla bi de ah ci yàlla soloo de sallallahu alayhi wa sallama ah qaala nee na kaana nekkoon na fii man kaana qablahu xam naa tey bii day gën a gaaw koy eh, bee weesu bu Seydina Safwan insha allah ah ah insha allah <laughs> ndax bii moo gën a gudd te ak a bari jàng ay jàngat nag mais bon <laughs> c'est pas <laughs> loolu taxu ñëw jóg tey daal mooy di tudd di yaatal waaye kon mu ne kaana nekkoon na fii man kaana qablakum ci ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon rajulun benn waay boo xam ne qatala dafa faat tis'atan neuf wa tis'ina ak quatre vingt nafsan ci ay bakkan mooy quatre-vingt-dix-neuf neuf ak quatre vingt muy téeméer bu manqué benn ci ay bakkan ci ay nit la faat yonent bi nag alayhi salaam riwaaya bi leeralul mais kii ci ban waa ñi ngi woon mais ban ci ñan waaye am na riwaaya boo xam xam nga ca feeba neera la muttafaqun alayhi mooy imaamul Buxaari abu abdillah al buxaari ak abu ak ki nga xam ne mooy muslim ibn al hajjaj ah al qushayri yu rahmatullah alayhi an naysaburi yu abul husayn ah abul husayn muslim ibn al hajjaj moom daal dina koy solo imaamul buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabu ahadiisu ahadiisul anbiyaa'i salawaatullahi alayhim foofu noonu baab dane xadis bi jaar Seydina Abu Sa'id al-Khudri ba léegi mu ne an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana fii banii Israa'iila rajulun qatala tis'atan wa tis'iina insaanan summa xaraja yas'al voilà kon ci la ñuy xamee mu ne kaana mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Sa'id ci beneen riwaaya boo xam ne sa Imaam al-Bukhari la rahimahullah pour ñu xam mais ñu kooku bokk ci ban xeet la bokkoon ci ñan la bokkoon kooku mu naan am na kenn ci riwaay bi nekk ci riyaadu saalihiin bi ne am na ku leen jiitu woon benn ci ñu leen jiitu benn waay boo xam ne dafa faatoon téeméeri nit ñu manqué benn ñu manqué benn waaw juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent la faat ci waa banu Israaïl la bokkoon moo tax mu ne Kaana nekkoon na fii banu Israaïl ci doomu Israaïl yi ci yahuudi yi rajulun góor boo xam ne qatala dafa faatoon tisatan wa tisina insaanan ginnaaw gi nag summa xaraja sal kon xam nañ kon kooku ci ñan la bokkoon ci waa banu Israaïl waaw ñu dellu fi ñu noonu fa sa'ala an a'lami ahli ard bi mu defee lool nag rey na quatre-vingt-dix-neuf téeméeri nit yu manqué benn la faat ah xel mi nag dem ci tuub lool waaw moo tax bandi nit ku ku ku ku yàqu kuy def lu ñaaw fekk deewagul moom moom moom ay mbiram yàqoogul <laughs> waaw mooy mën naa borom bi mën na koo repêché waat waaw mën na koo baaxal waaye ji xoolal li faat yëpp mu jekke nag xelam dem ci tuub mu laaj. fa sa'ala mu laaj an a'lami ahli al-ard ana xam ci waa ci ci sujam ci ci suuf mooy kan mooy le ki le plus savant moo gën a xam mooy man boroom xam-xamu dëkk euh, réew mi laay laaj kan xam ci gox yi moo fi gën a xam fa dulla ala rahib waaw ñu daal di koy tegtal benn mooy ah façon mooy prêtre yooyu rek li nekk ci seen monastère ya ca àll ba ne dañuy dañuy jaamu yàlla moo al imaam al hafiz rahimahullahu taala ci al mu ne lii dañ ciy xamee tamit ban période la woon mooy bu la nee ba xam nga banu Israël xam nga mu ne ñooñu day wane ne buñ nee rahib la xam ne ci rahbaniya la jóge te rahbaaniya googu borom bi xamal nañu ci suuratul Hadiid ne wa rahbaaniya ibtada'uuha maa katabnaahaa alayhim illaa ibtighaa'a ridwaanillah famaa ra'awha haqqa ri'aayatihaa waaw mooy ba mu naan summa qaffaynaa bi Iisaa ibn Maryam ginnaaw gi ba mu yónnee yonenteem limoon après nee na mu indi Seydina Iisaa ibn Maryam alayhi salaatu wa salaam alayhima salaatu wa salaam léegi fa waja'alna fi qulubi alladhina taba'uhu ma def man borom bi ci xolu ñi nga xam ne ñoo ko toppoon moom Seydina Isa alayhi salaam tam Seydina Isa ci ñan lañ ko noo mais ci waa banu Israël Seydina euh, euh, euh, Seydina Isa parce que bari na suñu doomi jamono ak ñi ci léegi ñu jàpp <coughs> nit ñi se christianisme ni mu taxe nii le catholicisme le protestantisme ah ak l'orthodoxisme loolu nga xam ne ci biir christian ci ay branche la après ah ñu jàpp ne diine jooju diine universelle la mais du diine universelle non mooy yonent ba ñu yónni woon muy Seydina Isa banu Israël lañ ko yónni waaw moo tax suñu borom ne wa iz qaala Isa ibnu Maryama yaa banii inni rasuulullahi ilaykum waaw mu ne fàttaliku ci ah fàttalekul wa iz qaala keroog bi nga xam ne la wax Isa ibnu Maryam Isa di doomi Maryam alayhi salaatu wassalaam ne yaa ban yaa bani Israaïl eh yéen waa banu Israaïl man de ndaw yàlla laa ci yéen kon ci kooku lañ ko yónni woon waaw boo tax yonent bi alayhi salaatu salaam xamaloon ñu ci hadith bi nekk ci Sahihayni bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi muy wax yi nga xam ne borom bi daf koo jagleel ay jagleem la xusuusiyaat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw bi mu naan fuddiltu dañ maa gënëre ci yeneen yonent yi ci yoo xamante ne nii ci juróom ëpp na loo sax mais foofu juróom la wax mu lim ci lan juróom yoo xam ne lam yoo tax joxuñu ko yonent yi ko jiitu woon kene moom yonent bu nekk dañ ko roon yónni ci ay ñoñam man ñu yónni ma ci mboole nit ñi alaalamiin booleem ku dul yàlla rek borom bi yónni ma ci ñoom waaw te yonent bu nekk dañ ko doon kaana nabiyyu yub'athu fii ila qawmi wala fii qawmi yonent bu nekk ci ay ñoñam moo tax christianisme dadul diine ñoo xam ne borom bi dana woon na tas mooy du sariya parce que lépp l'islam la waaw l'islam moo fi mas a nekk doxin woowu doxalin wañ doon doxalin Seydina Isa andi woon ko loolu c'était pour waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam waaw <laughs> léegi kon liñ doon wax mooy rahib Seydina euh, al imam al Ahmad ibn Ali al Asqalani rahimahullahu ta'ala ne loolu day wane ne ñii nii ay chrétien waaye ab chrétien la mooy mooy mooy mooy prêtre yi voilà mooy prêtre yi wala nga ne moo euh, euh, façon moine yooyu waa moine bouddhiste de prêtre yi waaw nga xam ne dañuy nekk ci seen genn ab ascète ab ascète nga xam ne day doog lépp nga dañuy jaamu yàlla waaw léegi mais amoon na xam-xam léegi nag ñu dund ko koo waaw kon bu la nee banu Israël kon bokkul ak ñi nga xam ne ñooy ñi ci yi nga xam ne ñoom dañ ne ci judaïsme lañ def donc xeex Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam ndax nañ dafay indi lu bees ñoom dee ñu koy li nga xam ne ci la Seydina Muusa indi woon ak ñoom Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ñu xam ne kon du branche ñi bañal Seydina Isa mais ñi nga xam ne dañ ne woon sax moom lañ gëm suñu borom ne damaa def ci xolu ñi nga xam ne ñoo toppoon Seydina Isa alayhi salaam ci suuratul Hadiid ak cofeel ak bëggeel ak yërmande waaw am na lu liñ taxawoon nañ ci jotaay yeewee waaye wa ruhbaaniyyatan ibtada'uuhaa ñu ñu ñu daal di créer sos loo xam ne moom lañ naan rahbaaniya mooy nee dañuy dogoog lépp ngir seen borom mais ñoom niñ ko defe moo baaxul. moo tax ba ñuy xaraamal ci ñoom yoo xam ne boroom bi da koo naganal bañal ko seen bopp tere ko seen bopp ba moo tax dañuy nekk ne moo looloo indi li nga xam ne moom lañ naan le célibat des prêtres waaw prêtres yi nekk ñoo xam ne ne nañ dañuy célibat du ñu takk soxna duñu kii dañuy dañuy dogu rek nekk rek ci la eucharistie ak façon yooyu rek di jaamu rek waaw waaw di flageller wu ngir borom bi di dóor di di di di di di di di fexe lépp ngir yàlla ne duñ takk soxna duñu kii walla yu mel noonu non ñoom jaabu kese nekk foo xam ne fu rutte dem ci àll ba wala ci kaw montagne comme façon Balthazar yooyu def waaw léegi wala mu ne kon bu mu nee fii raahib dañuy xam ne façon boobu kon daal ñu tegtal ko ci ab benn prêtre benn koo xam ne la ascète la ku tëb ku koo xam ne nekk di jaamu yàlla am na nag lu mu xam waaw ñu ne ko kookoo gën a xam ne ci dëkk bi ci gox yi mu ne fa ataahu mu daal di koy dikkal fa qaala mu ne waa ji ñëw xamal ko ne ko innahu que ne moom de liy mbir day mooy moom daal qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ñëw ci boroom xam-xam bañ ko wax waajoo jële nekk ca ëpp ah fa muy lëloo ña jaamu boroomam moom kese mu xamal ko ne ah moom de faat na juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent quatre-vingt-dix-neuf te euh, la faat bu manqué benn léegi nag sab daa amoon lu ma doon laaj doon la ko laaj yow mii fa hal lahu min tawba ne waa ji moom am na tuub waaw est yow mii xam tey jaamu yàlla est moom man mi ngi def lii est am naa tuub fa hal lahu min ndax moom moo mën a dem di seeti prêtre ba ndax am na tuub waaye ginnaaw bi mu rayee lu toll nii ci bakkan fa qaala rahib bi ne ko laa ne ko mukk yow kay amoo tuub yow rayet téeméeri ñu fànki benn yow ne mukk ba ko waaji ne amoo tuub fa qatalahu mu faat ko ci saase waaw ah comme que gaay man rey naa ba quatre vingt la ma du nangu sama tuub mais rey waa ji ma ko wax fa qatalahu mu faat ko fa kammala bihi mi'a faat waa joojee pénètre boo bële rahib boo bële asset boo bële boroom xam-xam boo bële waaye jaamu yàlla nga moo moo féete woon kaw ca xam-xam ba mooy bëgg jaamu yàlla moo féete woon kaw ci moom ay actam jaamu moo ëppoon xam-xamam mooy xam-xam bi moo ëppoon ak yi mu doon moo non ak yi jaamu yàlla yeeg bëgg def lool moo ëppoon loolu ëpp xam-xam bi mu am moo tax mu wax yi mu ne ko lépp waa xam-xam la mais àggul soriwul xam-xamum soriwul parce que moom li mu xool mooy rëyaayu bàkkaar bi waaw rëyaayu bàkkaar bi ku mais ku ñemee faat bakkan bakkan nga éliminer ko ñuy wax. ma la benn ñaar ñett mais téeméeru manqué benn mu xool riyaayu bàkkaar boobu fàtte mel ni ko fàtte yërmande yàlla yërmande yàlla njéggalut yàlla boo ko tegee ci balance ah teg ko kii li mu faat ci balance est-ce que loolu loolu àndal ah lan moo gën a gis mais yërmande yàlla gi ne dégg boo féete kaw lépp moom nag riyaayu bàkkaar bi la xool. mais lu ko fàtte yërmande yàlla ak njëggalu yàlla bu yaatu gi nga gi mu gi mu dencal jaam yi mu ne loolu lay wane ne kii am na xam-xam daanee des na xam-xamam sol waa ji faat ko matal téeméeri summa sa'ala an a'lami ahli al-ard ginnaaw gi nag ba mu demee continuer ah ci li nekk mais daal dem na désespéré wu na nag ñàkk na yaakaar waaye mu dem daal ba ay jamono xel di ñëwaat daal delloo waat ko waaw mel ni borom bi moo koy dóor ay signal sama jaam ñëwaatal ñëwal ñëwal man mi la signalé ngir nga ñëw <laughs> nga dajeeg koo xam ne defe naa mat la mu doon ne la mel ni danaan ko ñëwaatal. bul désespéré wu ñëwal léegi nag loolu moo tax summa mu mu dellu laaj laajaat ay nit rëccu bëgg a tuub an a'lami ahli al-ard ana kan moo gën a xam ci suuf si kan mooy boroom xam-xam bi gën a màgg fii alim <laughs> kay lan la wax <laughs> ci ngeen ko gis fa dulla ala rahib moo taxoon ma ne la dañ koo tegtaloon comme faatoon ba mu njëkkee laaj kan moo gën a xam fa dulla ala rahib ñu daal di koy tegtal ci koo xam ne jaamu yàlla dafa dogoog lépp ne day jaamu yàlla <laughs> waaye wax naa la xam-xam bi bëgg jaamu yàlla moo sut xam-xam ba mu am waaye fii bi mu laajee kii bi mu demee ba rëccuwaat laajaat ginnaaw ba mu faatee kële fa dul lañu tegtal ko ala rajulin alim ci koo xam ne nag góor goo xam ne borom xam-xam la waaw affaire baa ngoog <laughs> ko ci góor goo xam ne borom xam-xam la waaw ñu tegtal ko ci góor goo xam ne borom xam-xam la. waaw ah. <laughs> léegi mu demee naan bi mu ñëwee <laughs> bi mu ñëwee waaj fa qaal innahu qatala mi'ata nafs kene moom de faat na mi'a nafs bakkat fa nit éliminé naa leen man mii nga gis ma taxaw sa kanam damaa amoonum laaj nag fa hal lahu min tawba est-ce que moo yonent la sa sam di ko nettali ci ka au troisième personne à la troisième personne mooy il mu ne waa ji ah man de damaa faat mooy moom faat nañ téeméeri nit ah léegi nag est-ce que am na tuub fa qaala boroom xam-xam bi ne ko naam ah kay tax saate mu ne ko naam waaw moo tax ñenn ñi nettali affaire bi jàpp ne ba pare naan est ce que kii nii laaj bi mooy est dafa bi mu ko nee faat naa téeméeri nit dafa ragaloon mu faat ko moo tax mu wax ko lii wala déet déedéet du dafa ragaloon déedéet xam-xam bi mu yor looloo tax mu wax li mu wax waaye nekkul ne dafa ragaloon waa ji day ragal mu faat ko ndax waa ji leeral wax da ne mu faat naa téeméeri nit damay laaj ndax am naa tout. mu ne ko naam akay ah ndax boo ba xam-xam bi mu yor nga gis ci fadlul ilmi ala al ibada waaw ngëneelu xam-xam ni mu féetee kaw jaamu yàlla boo xam ne daraay xam-xam lalu ko wala borom am xam-xam bokkul xam-xam bokku mooy li gën a teel moom xam-xam mu ne ko waaw wa man yahulu baynahu wa bayna tawba ana kan mooy dox digganteem ak tuub bu tuub nekk fi ba paase du jeex diggantee sa diggantee ak tuub te maanaam digganteem ak tuub laaju yéemu la boroom xam-xam di laaj waaw ne ko nag ma wax la lii mooy wax ne xam-xam moo ko tax wax mais du tiit wax mukk ba pare mu ne ko kon kan mooy dox sa digganteeg tuub am na fi boo reyee téeméeri nit it mën ngaa ma wax la comment tu vas procéder nooy def ngir sa tuub gi waaw ndax mënoo ne tuub naa mooy lañ doon wax ah. Imaamu Nawawi rahimahullah bi muy tàmbali leeraloon na affaire yooyu charte tuuba yooyu mënoon damaa tuub pare te la ma tuub du ci génn déedéet ak yokku ne ah, il faut waa ji pare ngir simpeeku arrêté mbir mi li muy def doobu ko def waaw bu bàyyi génn ci léegi nag mu koy jox la feuille de route la voie à suivre nan lay def nag ci tuubam bii ngir mu mën a tuub mu na ko intaliq ila ardi kaza wa kaza mu ne ko wéyal doxal nga génn demal ila ardi kaza ci suuf tel ak tel suuf sàngam fa inna biha unasa am na fa ay nit yii nag dañuy bañ a taxaw ci yii suuf soosu nan la tudd suuf sim génn ak suuf sam jóge woon ba mu ne woon di rey nit yooyu am na riwaay yu ñëw di leeral suuf la mais yooyu taxu ñooyu voilà mooy duñ ci taxaw duñ ci taxaw dégg nga insha allah mu ne mu demal ilaa ardi kaza wa kaza demal ci suuf ak sàngam fa inna biha mooy ci suuf sàngam fa biha unaasa ndax boobu am na fa ay nit ñu baax ñoo xam ne ya'buduna allaha ta'ala ñu nga fa ñoom jaamu yàlla kese la ñuy def fa'budillaha ma'ahum demal nga nekk ak ñoom di jaamu yàlla ànd ak ñoom wala tarji' tabul dellu mukk ilaa ardika ci suuf sa nga nekkoon di rey rek di rayaate rek suuf soosu suuf su bon waaw du du suuf si ci boppam ngay tibb di kii naan suuf sii moo bon kon am pepp nga ne rek demal ci suuf sële da am na fa ay nit yoo xam ne dañuy jaamu yàlla day tax suuf soosu sell baax buñ naan suuf su sell su baax mooy ñu ko di fa dëkk li tax borom bi wàcce leen ci kaw suuf ndax nee na dama leen fi indi wastamarakum fiha daa bëgg ngeen dundal suuf te nan la ñuy dundalee suuf par des bâtiments kese ah fii mu ne waxee ñëpp xalaat walla des tunnels des marchés des commerces des ponts des routes des yooyu yëpp mais loolu taxul borom bi wax wastamarakum fiha mooy ngeen dundal suuf ci la di fi taxaw lii borom yonent bi saa saa man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah ki nga xam ne moo ngir li nga xamante ne nii mooy kàddu yàlla féete kaw leneen lu dul bopp kooku moo nekk ci yoonu yàlla waaw loolu la mooy nga xam ne ñooy fexe illa allah muhammadun arsalahu mawla alayhi salaatu wassalaam sampu ci kaw suuf ñooñu loolu mooy dundal suuf waaw nga dem ah <laughs> yow kan moo ma sa jaar ci kaw suuf ñi jaar ci kaw suuf ñi yàlla bind bind bi maam Adama alayhi salaatu wassalaam kan moo gën a suuf si ku dul Rasulullah sallallahu alayhi moo gën a dundoon suuf xoolal moom nan la dundale suuf ci taxawal kalimatu laa ilaaha illallah ginnaaw bayna rukaabil baabil muy butlaanu Quraysh fin waaw waaw moo la samp kalimatu la ilaha illa amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg benn buur boo xam ne ñàkk koo jaamu lor kese lay doon te moom kese sañ di ñu wax di ñu wommat naan ñu def leen wala bu leen def illa ku dul borom moom mi ko xam ci koo xam ne fépp dafa la doon këriis ci weddi yàlla jikko yu ñaaw mu dundal suuf soosu waaw ba gox bu nekk ci péninsule arabique bi laata muy génn àddina nga dégg leen ñu naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ah sallallahu alayhi wa sallam alam yaqul illahu tabaraka wa ta'ala fi surati an-nasr ah idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ndax borom bi waxul ci suratu an-nasr ngir lu xam ne mooy dëggal li ma wax ah ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu la dikkalee ndimbalul yàlla jàppandoo yàlla ba nga gis gañaal yi yàlla jox la ko nga gis nit ñi wal faxal ubbi bi nga xam ne fi nga xam ne fa lañ doon dina màggale ak ak ak ak ak ak ko ci kaaba gi fépp mu wër ay trois cent ay yàlla ay xërëm yu ñu fa ay jaaxal waaw wal fax nga ubbi ko waaw ubbi xol yi borom ubbil la xol nga ubbi Makka ubbi xol arab yi di ñëw war ay tan naata nga gis nit yadxuluuna ñuy dugg fii diinillahi ci l'islam ji nga xam ne moom nga doon samp muy kalimatu laa ilaha illa allah afwaajan ay mbooloo muy délégation yi nga xam ne ñoo doon jóge fu ne ci bilaadul arab yi ci réewu arab yi di ñëw di ko fekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw kooku loolu mu def alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag bu bu ko waaji ne demal ci dëkku sàngam bu sell suuf su sell loolu la waaw bu la ci kenn nax waaw te lu fekk jaam ya nekk fa nit ñi di fi jaamu yàlla malaaka yi dañuy ñëw di ànd ak ñoom malaakaay leer waaw ndax yonent ba saa saa la borom bi dafa tàggat ay malaaka yoo xam ne ñoom seen mission leen rek la dañuy wër di làmp di wër xelaqu zikr fi nga xam ne fa lañuy tudd tudde borom bi waaw buñ ko gisee dañuy woowante ñëw leen lii wa ñu tax a jóg comme le hadith bi ne ci sahihu imam al-Bukhari wa ghayr rahimahullahu ta'ala kon bu nee ko kon hé sa tuub gi nag nii lay dem demal ci dëkku sàngam am na fa ay nit ñoo xam ne ñu nga fay jaamu yàlla nga jaamu fa yàlla mu kawe ni nga jaamu yàlla ànd ak ñoom waaye bul dellu mukk wala tarji ila ardik bul dellu sa suuf sa nga jóge mukk fa innaha ardu suuf ndax foofu suufu suuf su ñaaw la suuf su bon mooy lan mooy suuf sa ñu ko dëkk seeni bi ko baaxul dañ lay wàll ndax dañ yaa ngeen di gis lu bon la nga doo fa jóg doo ci jóg waaw kon nag lii la ko wax waaw xam naa nag dam waxtu bi sori na dañuy yem insha allahu taala bii ni ñëw ñu ñëw taxaw ci affaire bi côté bii bu ko defee ñu ñuy demee noonu waaw jàngat yu sew yu tuuti rek yoo xam ne xaaju la jege deux pour cent wul ci nekk lépp ah